ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàng di ñuy jële ci ghazwatu Tabuk mooy xaret Tabuk amoon ci fi as-sanati taasi'a min hijratihi alayhi salaatu wassalaam ah. ñu doon ànd ak al imaam ibn al qayyim ci zaadul macaad fi hadyi xayril cibaad alayhi salaatu gisoon nañu fi nga xam ne moom la doon wax ne bokk na li liñ ciy jànge possibilité wu taal fi nga xam ne mooy amkinatul ma'siya bërëb yi nga xam ne fa la ñuy moye buur yàlla di fa subhaanahu wa taala di fa moye yonent bi aleyhi wassalaam loolu gisoon nañ ko suñu jotaay bi jiitu bii weesu foofu lañ yemoon ci al imaam ibn al qayyim bu dee ne taal bërëb yoo xam ne jàkka la comme ni mu taale masjidu diraar te jàkka joo xam ne dañ fa doon jullee ndax gaa yi biñ ko paree bul xalaat ne dañ koo tëj noonu bàyyi noonu waaw fexe nañ di faire seen politique di fexe di convaincre nit ñi en attendant yonent mi aleyhi ne woon Tabuk ñuy wone ne jàkkale nit ñi dafa jullee di fa tudd yàlla waaye malgré tout ça yonent mi aleyhi salaatu salaam da koo tàllu loolu nag bépp jàkka jàkk communautaire yi ay masjidu diraar la bu dee ne li leen tax a jóg mooy féewale jullit ñi waaw bu dee ne yow dangaa fekk ñépp li jullee benn jàkka wala ay jàkka yoo xam ne ñu ngi fi ñépp di julli normal yow parce que yow jàpp nga ne yow boolewuñ la ci ni ñuy defa ci ni ñuy gérer jàkk ji rek nga ne man naa créer ji sama jàkka naan il nous faut une kooku bu dee ci yéene loolu la parce que yow jàpp nga ne bon gars yi joxuñ la seen gëdd te masoo ñëw di julli ñu ne la bul julli masoo ñëw di la ñu ne la bul naafila waaye waaye jàkka yi bu dul ne loolu ak façon jaamu yàlla lañ fay def moo tax ñu taxawal lan leneen lan tax ñu taxawal ko parce que yow gis nga ne daal gaa yi bu ñuy réunion duñ la woo duñ la kii walla bokkoo ci ñi yor gestion bi nga ne naa uti jàkka loolu masjidu diraar la waaw parce que wa tafriqan baynal mu'minin dugg na waaw kooku day ja féewale julli ñi ndax bu ko defee dina am partisan yu ko topp bennoo bañ bennoo woon du julli ci benn jàkka ak yooyu mu féewale leen moo na am na danga koy gis mas nañ cee dajeeg benn waay bu mel noonu fii ci tugal muy wax naan day yàgg na nag c'était vers les années deux mille huit deux mille dix mu ne léegi ñun ñu ngi deux mille dix huit alhamdulilah buur yàlla ñu fi bàyyi ndeebul at yee ngi dem de waaw moo ñu ngi gën a jege suñu bàmmeel lay tekki yàlla na bu ñu fay dem rek mu fekk ñu ci lu ko neex ñu am ngërëmam azza wa jal pour ñépp léegi euh, waa ji mu commencé di kaas di kaas naan jàkke yi fii bon waaw comme que suñu mbokk arab yi yàlla na yàlla jàppale leen jàkka yi ñoo ko yor ndax tamit ñoo ci def yitte lan leen bëgg lan lañ bëgg ñun su rawatina en tant que sénégalais moom sax du sénégalais mais sorewul senegal presque sénégalais la rek waaw léegi mu ne bon wax kaas-kaas jàkka yi fii léegi muy wax daal ba fi mu teere dafay projet la nekk di fexe convaincre ay ay ñoo xam ne ay noir comme moom waaw <laughs> ay noir comme moom ak euh, ngir bon ñu fexe xool ñoom nañ la ñuy ute jàkka joo xam ne bi waxee lool fekk bi mu ñu koy wax maa ngi newoon ak ñeneen. am ku nar a tëb bay ba koy int ba koy couper am lu mu wax ma ne ko bàyyi ko mu àggale may eh, may ma rek bàyyi ko mu àggale bàyyi ko après bu àggalee dafa am lu ma ko bëgg a laaj balaa daraa xew mu ñëw ni day tab dañuy bëgg ut jàkk jàkk après bi ñu waxee ci li ko mu gën mer nag mooy ci ci rien que laaj rek oui parce que là ici non les les arabes ay kii il nous faut une yu mel noonu ma ne ko lew lii mooy wane ne yow kon sa mosquée bi lii wa tax lii wa tax nga bëgg koo tabax nee nga ma ne ko yow masjidu diraar nga yor te yàlla na bum am voilà mooy sa projet bii yàlla na bum jëm kanam parce que yow li ngay li ngay ut li nga bëgg am mooy masjidu diraar moom la alxuraan naan masjidu diraar parce que da nga bëgg a féewale jullit ñi ci ay communauté yow li ñu féewale rek doy na nga jël li gën a màgg lu jullit ñi am nga xam ne mooy seen centre lépp fa la doon doxe gisoon ne ak ak jàkka ni mu taxawu ci société musulmane léegi lañu neenal presque rôlu jàkka mais gis nga jàkka bi ñuy gis jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa ba mu koy tabax foofu waxoon nañ ci rôlu jàkka ak rôle yi mu doon joué ak fi nga xam ne fa la jullit ñi doon lijjante yi gën a ci ñoom fa la ñuy jaamoo yàlla gi gën a màgg muy julli mais fa la ñuy waxtaane yu bari ñaata yoon la yonent bi alei di woolu as-salaatu jaami'a nit ñi ñëw mu yëg minbar bi wax ak nit ñi waaw yi buñ ñëwoon wufuut yu bari foofu la leen doon accueillir prisonniers yi yeew nañ leen fa kuffaar yi yonent bi aleyhi salaam i'tikaaf lu ne waaw fa la doon lijjantee litige yu bari wuute yu bari yu doon am ci diggante yenn saxaaba yi ak yenn masala yi fa la ko doon jàngalee fa la ko doon leerale waaw di romb di gis nit di jàng alquran di naafile ci biir jàkka ji guddi mu taxaw li déglu moom aleyhi salaatu wassalaam jàkka dafa am importance ci société musulmane yow loolu nga bëgg jaar ci lu toll noonu di féewale di yokku féewale waaw en plus yow daanaka yow noir yi du ngeen ñëw du ñu ñëw jàkk waaw en plus nga bëgg ut lu mel nii féewale nit ñi bu ko defee yow léegi waaw mu am jàkka des africains jàkka des yu mel noonu te dara du loo xam ne pour décrire kese la parce que bu dee ñu naan masjidu bani fulaan loolu garaawul pour xàmmee jàkka yi ñu ne ah jàkkaay ñaari sali jàkkaay tali bu bees jàkkaay euh, caw leen fële ca ca ca suuf bopp ka ainsi de suite loolu noonu noonu c'est pour mais bu ñëwee ba mbir yi nekk jàkkaay ñoom diw communauté diw nga xam ne foofu affaire communautarisme kese la loolu lislaam wootewul ci loolu te loolu il fait partie des mosquées de dis de la discorde waaw yi nga xam ne ñooy créer la division et la discorde entre les musulmans walla iyaadu billah yooyu nag façon mosquée yooyu yépp dara du ci baax waaw ndax mbir yi booy booy booy booy defar boo seetloo li tax ñu nit ñu tardé xam nga ñun li tax suñu projet yi bokk na ci te loolu il faut ñu xam ko bokk na li gën a tax suñu projet yi bëgg a taxawal Europe du yomb am mooy affaire communautarisme la parce que am na yoo xam ne même bu dee ne ñi koy def sax moo amaana loolu taxu leen cee jóg quoi loolu mooy loolu taxu leen a jóg mais ni ñu koy tuddee moo dul baax waaw loolu mooy problème bi mooy rien que ndax am na yoo xam ne boo ko tuddee la nga bëgg rek am na ñoo xam ne gisuñ ci seen bopp waaw waaw boo nee man kërug sëñ Touba laay tabax tudde ko kërug sëñ Touba radiyallahu anhu loolu mënoo de fan ngay def publicité bi en tout cas ci biir sénégalais yi rek te ci biir sénégalais yi ci biir murid yi nga ko mën a def waaw mais fan ban jàkk ngay dem. fii nii dangay dem jàkk grande mosquée bu Lyon wala bu Genève wala bu bu bu kii naan ay wo ñu jox la micro bi yow loolu nga bëgg boo bëggee àjjuma ji après danga bëgg wax ñu dimbali la ci sax nga naan ak kërug Sëriñ Tuubaa ils vont te dire mais c'est quoi ça c'est quoi ça ab zawiya ñu ne la mais c'est quoi ça mooy yow mbir mbir mi xam nga mbir yi dafa simple dafa am yoo xam ne moo tax yooyu dafa am solo du ne tur bi ci boppam baaxul de mais mooy loolu dalay kale mais amul lu gën a simple mais mosquée lay defar néegub yàlla néegub yàlla boo xam ne bu ñu ko defaree man fa jarul sax nga naan dañ fay jàngale parce que wax naa la jàkka yonent ma la saa saam daanaka lu bari fa la doon jàngale jarul nga naan bon on le fait waaye pour accueillir après les enfants tamit waaye euh, les enfants de la communauté pour leur enseigner bon leur religion loolu moom ab pléonasme la mais nag àddina bi moo demee noo xam ne moo yooyu foog nga leeral ko ndax boo ko leeralul gars yi dañuy foog ne pour ñëw rek julli di dem la waaw yow boo ñëwoon ñun suñu yooyu ñuy tudde noonu buñ tegoon tur yooyu fële parce que mbir yi du tu tur yi mbir yi du tur yi li am solo mooy li ngay taxawal waaw li ngay taxawal la yow bu dee am na loo xam ne moo tax yenn yi bu la naree bloqué teg ko nee bu dee tur bi moo la nar a bloqué mais teg ko ne wax li nga xam ne ñépp bokk ci d'accord mais mosquée la ñu foo xam ne fu ñuy jaamoo yàlla di fa jàngale jeex na lool foo man di dem ci kaw suuf foo man di dem gars yi boo leen ko waxee mën nañ la ci dimbali mais boo boo boo beree sa bopp fenn yor sa benn logiciel boo xam tout le temps moom ngay waxee jeex na. mais mbir mi bu ngeen nee seen biir yéen man ngeen wax lool mais loolu moo tax Sénégal source de division yi bari waaw lool boo ñëw ba ci sëriñ si boo ñëwee yow ki ne da ngay jàpp ne moo fi gën ndax bu woon lool xaw ma lu tax nga koy topp waaw boo jàppul woon ne fii ñi ñu fiy roy moom moom moo fi gën a jaray roy man xaw ma lu tax nga topp ko kon moo tax ki ne man sëriñ diw mooy moo moo man daal mooy sama royukaay. maadaama moom mu ngi roy mooy yonent bi aleyhi salaam ci sunna la mooy ka ngay wax ci sunna la ne alhamdulillah alhamdulillah toppal royal wattabi' sabila man anaaba ilay toppal yoonu képp koo xam ne dafa jëm ci man di dellu si man topp ko kon kay boo ma nee man man Cheikhul Khadim laay topp radiyallahu anhu c'est bien moom xam nañ ci lim nee woon jëwruñu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam la woon boo manee man man man Seydina Cheikh laay toog taala anhu xam nañ li mu newe woon sunnaay maamam la fi newe woon nga ne ma man Cheikh Abdul Qadir Jilaani laay toog moom xam nañ li ñu fi ne woon sunnaay maamam la fi newe woon alhamdulilah loolu toppal wattabi toppal sabila man anaaba ilayya yoonu ku jëm ci man maadaama ñoom ñoom xam nañ ne ci ñoom ci moom la jëm baax na. mais loolu yow boo xamee ne man loolu man naa mais loolu man sama bopp laa ko jàppal ak ñi nga xam ne man ñoo ma bokk gëm loolu waaw mais est-ce que je suis obligé fu ma dem fu ma mën a nekk rek war a wan ñépp ne man bon man nag fii laa bokk wala kii laa kii après door a mën a commencer non non non jaru ko est-ce que t'es obligé est-ce que t'es obligé woo t'es pas obligé. te boo xamee ne loolu source division la indi mais loolu dafa am li leen boole moo ëpp fuuf moo ëpp doole mooy lislaam waaw parce que yooyu yépp bala nga cee nekk benn bala ngaa nekk xaadir yi tijaan yi murid lu nekk bala nga ci doon lenn il faut nga nekk jullit ba pare mooy préalable boo dul jullit manoo nekk ab athée naan man je un athée tijaan loolu man na nekk athée gëwma yàlla gëwma dara mais je suis tijaani loolu manu la nekk je un athée je suis bon ak waaye gëwma agnostique mais euh, qadiri loolu man la nekk mooy yow préalable bi nga xam ne bu amul mooy sookul bi nga xam bu amul dara du fi am yooyu yépp manoo ko wootewu nii loolu kay jàpp leen ci loolu te ku nekk boo nee fa nga ne ak sa groupe bu boobaa ngeen def li ngeen li ngeen xam ne yéena ko bokk bu def waaw mu jeex noonu la nit ñi ànde saxaaba yi radiyallahu dañ doon wute ay ci ay mazhab mais kenn du ñëw naan bo foo ñëw rek foog nga wane fa ne man je confirme que ne mazhab bi nii masala sàngam lii laa ci wax ngir wane sa différence doo recommencer doo doo def loolu waaw moo tax yooyu noonu moo tax yu bari ñun yu bari ñu ñuy bloqué da ngay gis arab yi fii bu ñu commencé suñu mbokk araab bi eh, eh, yàlla na yàlla yërëm leen te jàppale leen te taxawu leen te taxawu ñu ñun bu ñu bëggee ne moske bii la ñuy defar lii xaalis bii lañ ci soxla xoolal keroog rek hmm? fi ñu ànd fi fi ñu jullee keroog eh, ak suñu sëriñ mais bi ñu demee mu naan ma si mais gaa yi gaa yi jër mais gaa yi lañ doon ut ci mois de ramadan kese ci weer wi lañ doon ut ci alal mosquée bi fii Villeurbanne lañ doon ut ci alal ngir parce que dañu jënd benn terrain ci kanam war a yokk mosquée bi lañ doon ut mais dañ ko dépassé dañu ko dépassé rien ci mois de ramadan bi waaw gars yi di di di joxe mais yow di di di di di joxe loola ak loola parce que lii dañ dañoo xam ne lii man banaa lillaahi masjidan loolu lañ doon wax ay xadiis lañ doon wax way yonent ma ne saab saab nee na képp ku tabaxal buur yàlla ab jàkka buur yàlla dina tabaxal kër yawmal qiyaama àjjana yu mel noonu nga xam ne loolu yonent bi alayhi salaam ko wax ko ñépp mu jeex leer moo tax ñépp man cee def lu ne di mais boo ñëwee cantonné wu fenn tudde ko sa lu sew loo xam ne lu tuuti la pour pour loo xam ne rien que waa ñu bari buñ ko déggee sax duñ xam loolu lu ñuy tekki mais yow sax manoo dem di ko manoo dem ci benn jàkka di wax naan kaay leen lii ndax boo ko waxee gars yi de toute façon gars yi eh, non pour eh, eh, pour jàllal dañ la may sax nga wax loolu lépp nag ñoo cantonné suñu bopp ba pare jàpp ne bon lii la lii ne moo taxit dañuy toog 10 di cotiser loo xamante ne nii bëgg am cotisation loo xamante ne nii ngir tabaxal tabaxawal ko. suñu mbokk arab yi bu ñu nee lii un mois gars yi am lu ëpp dix ans ñun liñ fi nekk yépp doon def te bañu ëppal moom fuuf waaw parce que loolu la du nañoo ëpp ci dëkk bi de déedéet loolu du lool ne te gis nga esprit euh, communautarisme gi bi bi ñu yor ñun bi ñu yor gaa yi yor jàkka yi ñu bari yoruñu loolu man nga ne boo fii di nga gis ay arab yu mel noonu bien sûr fu ne di nga gis ñu mel noonu fan nga gisul ñun kenn dañoo ñun kenn dañoo jàngal communautariste ñun africain ñun le sénégalais kan moo ñuy jàngal communautariste ñun on est communautariste ci lépp par parloo taasub moo fi am waaw xamiya rek lañuy dox fii laa bokk ñoo féete kaw ñépp ku ci laal kenn wala nga wax ci lenn rek remettre en cause kenn rek jaral na maa dee ndax kooku mais bu dee sama beneen mbokku jullit feneen sama yoon newu ci buñ ko rayee yàlla na ko yàlla yërëm kese laay wax waaw foofu laa yem ak moom yàlla na ko yàlla yërëm kese looy li gën màgg ci li may wax kooku kenn jàngalu la communautariste hein mais ñu cantonné suñu bopp ci yooyu moo tax suñu projet yi du dox te affaire yi du loolu mooy gaay da gis fii ñaata noir ñoo fii nekk ay imam fii ci mosquée gaay yi ñoom xam-xam la ñuy ut buñ gisee nga am xam-xam nii mais dañ lay fonk fonk koo xam ne mais dem leen ci jàkka yi fii ngeen xool xooluñ yooyu ah ay poowu kii nii la mel ak noonu mooy yow buñ ñëwoon ne ñun présente mbir mu nekk jàkka ne jàkka la même bu dee ne xam nga ki naan la kër Sëñ Tuubaa lay defar ah mooy bon j'espère que mooy jàkka bi nga ci ne jàkka dafay am ah. mais bu dul loolu tamit mooy nan boo nee centre culturel kese mooy gaa yi jàkka ngay def xam nga boo ne ñëwee ne jàkka gaa yi duñu xool yow yaay kan yow yaay non fan nga ko bëgg nga ñëw présenter wax ne lii la ñu ne la ay wa buñ paree nga jóg nga wax gaa yi dimbali la gaa sax mën nañ ne tey àjjuma àjjuma li àjjuma ji li ñuy jële ci jàkk ji yépp yow lañ koy jox waaw ngir dimbalee parce que ñoom jàkk lañ gis mais boo leen foxee yeneen yow loolu yaa fa yaa yow yow yaa kale sa bopp quoi kon mooy il faut ñuy bàyyi xel ci yooyu loolu nag sori nag masjidu diraar ndax ñiy def loolu mooy yéene yu rafet lañ am mais dañoo juum ci côté ni ñuy tudde affaire yi ak tamit mooy ni ñu koy tudde loolu dafa sew dafa nekk loo xam ne lu xat la waaw lu xat la loolu wute nag ki ma doon wax sànq waa ji ne woon moom moom day ut jàkka oui day il faire des démarches il fait na banaan ma ay laa trouvé xaw ma ban benn local xaw ma boo xam ne war nañ koo mën a kii ma ne ko bay ma ne yow masjidu diraar nga soxla te yal na bu ko yàlla antul ba nii may waxe di alhamdulilah dégguma ne waaw presque huit ans dix ans après wala wala neuf dégguma mu am dara moom waaw waaw parce que loolu bu dee loolu moom baaxul alhamdulilah ba ñi nga xam ne ñooy affaire zawiya ak affaire jàkk affaire kër Sëriñ Tuubaa ñoom moom xalaatuñ ci yooyu que woy nañ ko def affaire communautariste ay parce que parce que képp rek koo xam ne noonu nga xalaate mooy yow sa xalaat bopp baaxul de yaa gaayee ah. waaw ay suñu yëfi bopp amul suñu yëfi bopp mbir yi du suñu yëfi bopp bàyyi leen yëfi bopp. yow moomoo dara wa innal masajida la bu dee jàkk ngay defar mais buur yàllaa tax bu dee da ngay ut madrasa wala école boo xam ne moom nga bëgg a kii mais wax ko nit ñi nee leen man école la bu ñuy jàngalee diine moom lañ bëgg a tabax nga wax ko gaay def ci li ñuy def ku bëgg euh, def euh, jaab euh, def ci ngir yàlla dina ko ci def mais boo jëlee yenn tur yi nga xam ne moom dafa connoté de trop mais ñu bari duñ ci gis seen bopp waaw ñu bari te affaire bi affaire kii rek lay dana nekk affaire euh, vocabulaire la rek léeg-léeg mais waxal li nga xam ne moo dajale ñépp waaw jàkka wala nga ne centre culture wasi kii nu tudd école waaw école boo xam ne centre islamique la wala yu mel noonu bu ñuy jàngale diine mu jeex jeex na école coranique jeex na gaa yi def ci li ñuy def boobaa gaa yi dañ koy dañ koy dañ koy jaayante iyaazu billah mooy nañuy bàyyi xel ci côté yéene yi ndax loolu yépp affaire yooyu yépp ci yéene yi la mooy manoo ci àtte lenn ne bii mooy kii lu dul yéene ña koy def rek waaw ne naafiq yi seen jàkke ji li ko yàq mooy seen yéene voilà kon côté boobu gisoon nañ ko mu ne bu dee nag jàkka ju mel noonu lay yonent saa salaam tàllu waaye waaye rawatina ah bërëb yi nga xam ne moom mooy yàlla lañ fay def waaye suñu jotaay bii weesu gisuñu woon liñ gisoon moo doon li jëmoon ci Tabuk lañ dellu woon te la jëmoon ci li Seydina Salamatu ibnul Muhabbiqi radiyallahu anhu waxoon ne keroog yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dugg benn kër Tabuk gis benn baag bu lonk mu laaj ndox benn baag bu lonk mu nar cee jàppe nar koo jël utiliser ñu ne ko ah inna mayta ñu ne ko ah yeneen salaam kii bi medd la de baag bi defoon ndox mi nii baag bi def ndox mi medd la ah. mu ne dibaaruha tuhuruha dibaaru juludil maytati tuhuruha mu ne dibaaruha ak wulleem tuhuruha mooy ak laabam wala dibaaru juluudil mayt tulli wulli bokk wulli tane gu ñu tane ah, deru médd mooy ak laabam loolu gisoon nañ masala yooyu ci juróom-ñaari wax ci est-ce que deru médd laab naam laabut yi am ci masala mi xoolal am na noo koy jàppe nu gën a parce que ni mu ñëwee noonu xoolal boo bëggee jàpp masala wo xam nga ni mu ñëwee dafa danga naan yée danga naan boo ko defee par mazhab defal par mazhab ngir nga jàpp set wax yi defal par mazhab d'abord mazhab yi lan lañ doon jiital xanafiya yi ñooy mag yi lan mooy mazhabu xanafiya yi ci der boo xamante ne nii mooy dañuy def récapitulatif bu ndaw après ñu jàll ci liñ kii tey pour nga gën koo mën a téye parce que nele après laa ne mais nii peut nit dina ne boo affaire bi xaw na compliqué parce que jóge ñu commencé woon imaamu Zuhri ah imaamu Ahmad ndax ñaari wax yooyu ñoo opposé wu loolu tamit beneen façon la pour jàpp mbir yi mooy jàpp ñaari wax yi nga xam ne ñooy extrémité yi bii ak bee dañu dañu opposé bii dafa wuteeg beneen bi complètement bii dafa nekk nord ndar bii nekk Casamance nga commencé wax yooyu après nga commencé nag di wax yi gën a jegante bu nekk loolu possibilité la mooy comme niñ defoon. mais am na beneen façon mooy nga ne man damay commencer wax mazahibul arbaa ba pare ma fexe jàpp ñoom li wax après nag ñeneen ñi ma commencer di di jàpp ñoom ma ne la kon téyel man nga def nii ne man xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne deru médd médd boo xam ne deram du laab lu dul mooy médd yépp seen der ah, bu ñu ko tanee mooy bu ñu ko wullee day laab ba mu des mbaam xuux ñoom mbaam xuux kese lañ génn kon nga ne man bon kon man naa jàpp Hanafi yi ñoom daal mbaam xuux kese lañ ne moom kese moo la laab deram bu ñu ko tanee waaw bu ñu ko wullee kon ñoom benn rek lañ ci génne sinon façon animal yépp bu bu ci médd bu nekk bu ñuy lekk yàppam bu ñu dul lekk yàppam yépp ci yépp bu ñu ko tanee baax na der ba na kon ñoom medd kese ñoom xinziir muy mbaam xuux poor cochon kook rek lañ génne nga ne jàpp naa ñu ne la jàppal ñi ci tegu mooy maalikee yi rahmatullah alayhim suñu borom xam-xam yi ñoom la lañ wax rahmatullah alayhim ñoom dañu ne bon boo ko der daal fenn boo ko wullee der yépp ci yem ñoom newuñ fi naan ay du ñuy lekk yàppam duñ dul lekk yàppam ñoom daal lañ ne der boo ko wullee hein biir bi du laab biti bi mooy laab waaw mooy côté bi nga xam ne moo tegu woon ci yàpp bi moo yaram bi côté boobu ne woon ci foofu moom du laab même bu dee wulli nga ko mais ci kaw gi mooy laab waaw moo tax ñoom bépp yére ko ni ñu ko waxe woon yére cuir yi boo koy sol bu dee yow côté kaw te côté biir bi <laughs> moom nga sol moom nga teg saw yaram bu boobaa mënoo ko jullee bu dee dàll bi nga sol côté biir bi moo nekk sa sa yaram moo tegu sa yaram nga ko jullee mooy ceinture yi ñu koy utiliser yooyu yépp mooy parce que affaire yi dafa nekk loo xam ne mais comme que ma mais taxawal bu dee ne ñoom dañ la laabul mais lu tax kon ñuy permettre nit di ko sol dañ naan la c'est que loolu mooy masalaam euh, kii bu wow najaasa bu wow loo xam ne sobe la mais dafa solide dafa wow moom bu laalee lu wow. du ko transmettre euh, sobi bi lool la loolu la mais sauf que kaw gi na ñoom loolu lañ wax biir bi laabul mais kaw gi laab na kon maaliki ya yango shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo xanafiya yi ñoo nirowoy wax mais sauf que ñoom daa am lu ñu yokk xanafiya yi lan lañ la waxoon façon der yépp deru médd bu ne bu ñu ko tanee baax na ba mu des bampo Shafi'i yay ne ñun d'accord nañoo génn Hanafiya mais il faut ngeen yokk ci keneen muy xaj le chien non xaj moom foog ngeen boole ko ci quoi booleel leen ma ci xaj bu ngeen ma ci boolelee xaj ngeen booleel ma métisu xaj ak mbaam xuux mooy lépp loo xam ne dafa tukkee ci mbaam xuux ak xaj loolu mooy mazhabu Hanafiya Shafi'i yay Hanbali ñoom ñu ne moom de toute façon dadul laab moom du tout moom deru medd yépp ci yem boo leen tanee du laab voilà léegi nag boo amee ñeent ñii mooy kon ñeent avion ngoog ñeent ngir ñu ne léegi jëlal imaam az-Zuhri hein ndax moo mag ci boo génnee même ñeenti ngir yépp moo leen mag ñoom ñépp waaw mais comme que dañu waxe ngiir ba pare boo génnee ngir yi après imaam az yi moom moo ne mbir yi de toute façon. ñu wulli kook ñu ñàkk na ba pare waaw moom deru medd ko wullee bu am ñaata cinq ngoog bi mooy waroon waxu Seydina al-Awzaa'i ñoom ñaar ñoom dañ ne li nga xamante ne daal deru medd bi nga xam ne mooy laab bu ñu ko tanee mooy deru medd bi nga xamante ne nii animal bu ñuy lekk yàppam waaw ndax dibaaxuha dibaaxuha zakatuha waaw ndax xadiis boobu dibaaxu version boobu ci kiiwu salamatu ibnul muhabbiqi dibaaxuha zakatuha mooy ak taneem ak traita traita bu ñuy traité der bi mooy mooy taxaw palaasu rendi ko ñoom ñu ne kon lu ñuy lekk yàppam kese la léegi dernier bi nag muy waxu zaahiriya yi ak al qaadi abu yusuf rahmatullahi ala al jamii ñoom ñu ne lépp moo médd daal saay fu ñu ko moo deru médd fu ñu ko tanee baax na ak nu der ba deroo waaw deru mbaam laag bu dee mbaam am na der deru xaj laag deru bàyyi muy boo man di woo bu faatoo médd boo tanee der ba baax na ndax ayuma yihabin du bi xabaxataw gis nga affaire baa ngoog nii mën nga ko jàppe nii voilà foog naa bon léegi yow nit ki daal yaay xool lii nii ñu récapituler nii ak booy passé lan moo gën a simple nga def lool insha allahu taala ñi ñëwaat ci a imaamu ibnul qayyimi ci zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ba léegi li muy jàng li ñuy jàng ci kii am na nag yu ñuy ñëwaat yeneen masala yoo xam ne bon après laa ko fàttale moom même ci ñu weesu mais j'espère que duma ko fàttali mais nañ topp li Imaam Ibnul Qayyim wax waaw parce que waroon nañ war nañ ñëwaat ci wàllu xijr xijr foofu la xijru Samud war nañ ci ñëwaat ndax dafa am masala yu ma ci fàttale ko yoo xam ne gis naa defuñu ko waaw li ko indi nag mooy dañoo deful comme nañ doon def waaw bàyyi ba wax li imaam Ibnul Qayyim wax ba pare ñun ñu jël commencer par te début histoire ba benn par benn loolu moo tax lii xew mais j'espère que di ngeen ma ko jéggal insha allahu taala mu ne kon wa mina anna al waqfa la yasixu ala gayri birrin wala qurba kama lam yasixa waqfu hada al masjidi wa ala hada fa yuhdamu al masjidu ida buniya ala qabr kamaa yunbashul mayitu idaa dufina fil masjid nassa daalika al imaamu ahmad wa ghayruhu falaa yajtamicu fi diinil islaami masjidun wa qabr bal ayyuhumaa tara'a ala al aaxari munica minhu wa kaana al xukmu lissaabiq falaw wadacaa macan lam yajuz walam yasixu haadal waqf wala yajuz wala tasixu salaatu fi haadal masjidi li nahyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalika wa la'anihi man ittaxada alqabra masjidan aw aw awqada alayhi siraaja fa hada diinu lislaam alladi bu'itha allahu bihi rasulahu wa nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam wa gurbatuhu bayna annaasi kama tara mu ngi dugg nag ci masala bu xaw a délicat <laughs> waaw masala benn bu am bu bu am solo la waaw te bari ay incompréhension yu ci am nañu wax li mu wax mu ne wa minha <clears throat> bokk na liñ ciy jànge anna al waqfa la yasixu ala ghayri birrin wala qurba bokk na liñ ciy jànge que ne waqf waqf mooy lan waqf mooy nit ki def benn façon jaamu yàlla bu mag la mooy nit ki day jël alalam moo xam ci wàllu bien terrien ay terre suuf wala ay livre wala ak garab sax ak garab walla tool naa nga ne man lii def naa ko waqfan lillah wala ab mo ab ab non moom boo ko xasee tabax jeex na waqf la mooy ne mbir mi yow du yaa ko moomati ah mooy bés boo tabaxee mosquée amatul yaa ko moom naan man fii li ma fi neex kesee fi am waaw imaam bu ma tetam neexul ma génn la fi waaw nit ku fiy julli ci sax maay xool est-ce waa ji bokk na ci ñi ma neex wala ñi ma neexul bu dee ñi ma neex fal yu salli wa in lam yakun minhum fala yusalli loolu mënu la nekk nekk fi man jox damay damay trier ñi ñi ñi fi julli si bon bu dee ñu ma neex la nañ ñëw julli si bu dee ñu ma neexul la bon kenn bon je ne vous donne pas le droit de prier ici dans ma mosquée amoo droit bi loolu amoo droit bi parce que mbir mi ba nga ko defaree jàkka ji la nekk waqf mooy lii ndax wa wa anna al masajida buur ya dëgg dëgg jàkka yi nag buur yàllaa leen moom waaw buur yàllaa leen moom fala tad'u ma'a allahi ahada bu leen fa woo keneen bu leen fa jaamu keneen nit loo ko bañ bañ bañ bañ loo ko mere mere mere mere boo tabaxee ab jàkka amoo droit mu ñëw di julli nga ne ko eh génnal sama jàkka yow loolu amoo droit bi parce que da nga koo moomul ba nga ko tabaxee teg ko ngir nit ñi di fi julli jeex na lenn nag mën naa am mooy nga bokk ci ñi koy gérer ngir di xool euh, facture ndox yi nuñ koy fayee bu amee problème lu ñu war a réglé loolu man nga koo def mais pas ngay imposer say say say bëgg-bëgg naan ku ma neex a fii nekku ma neexul du fi ne amoo ci droit parce que wax waqf la mu nit ku jëloon ab toolam ne man def naa ko wax waqfan lillah waaw wala école bii tabax naa ko def naa ko wax waqfan lillah jeex na mooy yow amatoo ci droit te kenn du la doon mooy ñi lay doon mënuñoo doon loolu jamais du bokk ci liñ lay doon wa ah, parce que da ko koo moomul te fu kenn amul droit di ci changer dara boo jëndee ak kër ne man kër gii dama ko def waqf ngir lan ngir jirim yi képp kuy orphelin rek maadaama comme que vingt nga fi nekk. mooy daal lu fees vene gi ci orphelin yu toll noon tout le temps nañ fii ne man dama koo def ngir yàlla jox mooy yow moomatoo ko te comme ko moomatoo ko mooy ñi lay donn boo faatoo kenn du ko doon en plus beneen affaire am na mooy ñi koy gérer amuñu droit ñëw rek di ci di ci daaneel lu leen neex di defaraat lu leen neex non non non même jàkka yi il faut balañ koo toj di ko defaraat il faut mu nekk loo xam ne dañoo xam ne bu ñu ko bàyyee mu màbb ci kaw nit ñi lañuy ñuy mën a am décision ñoom ne ah comme que nag mbir mi euh, fondation yeeg yépp mu ngi tàngee affaires yi wóoratul walla nit ñi nii bu boobaa lañuy permettre ñu daal di koy toj defaraat ko te kii namm namm ko ko fi defoon loolu lañ koy def mooy ngir jaamu yàlla la woon jeex na loolu mooy waqf boo jëlee ay livre ay téere diine def ko waqfan lillah def ko ci moske bi c'est fini jeex na jënd say kaamil indi def ci moska bi ne dama koo def wax fan lillah lii dama koo def ngir yàlla waaw moom da ngay gis réew jullit dañuy gis euh, dañuy am ay ministère bi yor affaire u zakat ak waqf yi waaw bi gérer yooyu ndax bari nañu bëgg a def lu baax noonu la ñuy def yooyu nag dafa am ñu ko war a mooy nguur gi da nguuru lislaam bi da ko war a toppatoo waaw ba ku kenn du ci def comme si alalu bayt maalam la wala poosam la déedéet bu defee livre yi ci biir jënd ay kaamil ay téere xam-xam def ne man waqfan lillah amul droit kenn du am droit di génn téere yi ci jàkka ji kenn amu ci droit déedéet amoo ci droit tam moomoo ko te manoo ko aakimoo dem toog jël ne man comme que taalibu ilm laa sàppkatu xam-xam laa ah jàkka yi moom gis naa ne gars yi du ñu lire quoi nu jël ko yóbbu sama kër amoo ci droit def nga lu xaraam waaw parce que moomoo ko loolu mooy waqf waaw bés boo nee man terrain sàngam maa ko moom mais def naa ko wax waqfan lillah jeex na jox ko ay association yoo xam ne dañuy defar ay école wala yu mel noonu nga ne yow joxe nga terrain bi waqfan lillah pare nga ci amatul nga ñëw di kaas non te mënoo ñëw naan bon la ma leen joxoon delloo leen ma déedéet yow waxuma la dara. même bu doon ab particulier nga ko may rek mënoo ko nanguwaat waaw comme la yonent bi saa saa waxoon Seydina Omar laysa minna masalu saw waaw laysa laysa lanaa laysa minna wa laysa lanaa masalu saw al al al aidu ila hibati kal qa'i waa ji nga xam ne day day day day day day day day woccu ba pare dane euh, ñun amuñu misaal mu ñaaw waaw misaal mu ñaaw jullit amul misaal du wooy waru ko du ñuul la misaal mu ñaaw yor waaw du ñu contre modèle du ñu modèle bu ñaaw te tamit jëflante lu ñaaw du ci du pour ñun mu ne ki nga xam ne nag day day day maye ba pare delluwaat ci li mu maye woon di ko jëlaat mu ne kooku moo moo ki waccu ba pare di lekkaat waccoom ñooyam comme kal kal bi voilà ya'udu ila qayyi dafa mel ni xaj bi nga xam ne dafa lekk ba biir bi fees mu wocc li may wocc ba pare ñëwaat di ko lekkaat yow ku la ko waxoon di nga ko def woccu lekkaat di nga ko def yeneen saa salaam nee na nag kiy maye ba pare mooy maye nangu mu ne yow yàq xaj bi no yéen mooy misaal moom nga yoram ah. te ñun nag en tant que jullit meluñu noonu waruñoo yor misaal boobu waruñoo exemple bu ñaaw parce que Seydina ma radiyallahu anhu benn fas la yoroon boo xam ne da ci xare ci yoonu yàlla après fas wi mu am kum ko jox. mais mu gisaat fas wi fas wi mais waa ji vraiment toppatoowul fas wi quoi mais fas wi sonn sonn koo xam ne léegi nag waa ji xaw ma da ko doon jaay wala da koo gis yërëm ko mu ne ko léegi moom boo ko mënoon a jaay de mu ñëw di laaj yonent saa salaam yonent saa salaam ne ko meem ne ko mukk da nga koo joxe woon ba pare da nga koo maye woon même bu la ko doon jaayee dërëm dërëm benn dërëm sax bu ko jëndaat voilà. mu wax ci xadiis ibnu waaw modèle bu ñaaw déedéet joxee nanguwaat loolu amu fi maye nga maye nga jeex na jeex na yaa maye woon jeex na maye nangu fan déedéet damal toog war a nga ci ci war a génn sa xel maye tamit boobu fu nekk nga loolu la yow bu dee loolu la wax waa ji maye nag fu nekk fu mu nekk fu mu dem wane fa ne moo maye ah boo ko tuddul mu mer ah kooku yéeme na waaw loolu xadiisu Seydina Abdallah ibn Abbaas la mu ngi saxiix yi laysa lana mathalu saw alladhi ya'udu fi hibati kal kal bi yarji'u fi qayyi voilà waaw loolu mu ne ñeeluñu leeluñu rek mathalu saw misaal mu ñaaw waaye yiy dellu ci li mu may kalkal bi dafa mel ni xaj yarjon muy dellu ilaa xëy éé ci waccuwum waccu woon waaw walla lool say naa warit mu ne ko bu ko jënd de mukk bul jënd dara même boo ko jaayoon dërëm bu ko jënd ndax fa inna al-aayida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qal fi mu ne ko bu ko jënd laa la tashtari bu ko jënd wa in ataakahu bi dirhamin waahid même bu dee un dërëm la la koy jaaye bu ko jël de waaw mukk ndax waa jiy dellu ci li maye woon ak li mu saraxe woon di ko jëlaat dafa mel ni ki nga xam ne xaj la bu waccu di lekkaat li mu waccu waaw kon loolu mooy waqf yow kon bu dee particulier rek boo amee ñoom lool waxatuma laa nga ne lii buur yàlla laa ko defal naan dama koy nam doo ko nangu ah. sama oto bii wala sama fas wii jël naa ko def naa ko ci yoonu yàlla ne ko nit ñi utiliser waaw oto bi daal moom mooy mooy mooy mooy mooy kii tudde ko tur nag xaswaawa ko waaw moom daal ku soxla rek mais à condition mu nekk lu neex yàlla ku fi amu baar ab ab ab ab ngénte boo xam ne tëgg ngeen def oto bi bu ko laal kooku taxul may wax waaw kooku taxul may wax waaye ñu war a dem ab ay ay ay kii ñu war a dem dem dem dem foo xamante ne ajjuma la mu sori gaa yi jël leen oto baa ngoog ku am ay bagage yooyu jëli mu diis oto baa ngi wax fu la moom moomatu ko génn na ci moom manatu la toog dem naan muy man est-ce defuma erreur xaaral ma dem jëliwaat déedéet ko amul droit bi kon loolu lay wax mooy wax waqf mu ne wa min kon annal fa al imaam ibn al qayyim fi zaadil ma'aad fi hadyi xayril ibaad mu ne bokk na liñ ciy jàng que ne waqf laa yasixu ala xayri birrin wala qurba waaw kay mooy liñ doon a sànq waqf mooy liñ wax sànq kon xam nañ luy waqf nga jël dara ne lii dama koo def exclusivement pour borom bi bàyyee naa kook yàlla ngir nit ñi di ci jariñoo te yàlla kese tax moomatu bokk mu ne loolu nag manu la nekk lu dul ci lu baax wala qurba tab tamit manu la nekk lu dul ci loo xam ne dalay jegeña yàlla mooy du wér nga ñëw naan man sama oto bi teg naa ko fi pour gaa yi dem dansin sàngam saa buñ soxlaa jël gaa yi nga xamante ni ay ay ay ay ay ay concert la ñuy dem ay match la ñuy dem voilà def naa fi oto bi bàyyi naa ko fi daal yéen daal oto bi léegi def naa ko ngir yàlla képp koo xam ne championnat bi daal fu war a jaar daal fu bi war a dem aywa jël leen loolu amoo droit def ko loolu du waqf loolu du waqf loolu parce que li loolu yow li ngay def loolu baaxul waqf day nekk ci lu baax ak loo xam dalay jegeñal yàlla voilà mu ne kama lam yasixu waqfa hadha al masjid kon ni nga xam ne masjid bi waqfam du du du wérul lu tax ñu naan la masjid parce que wax nañ la moske boo ko xasee defar moom waqf la boo jëloon robine def ko ci biir mosquée bi jeex na waqf la tamit même boo ko préciser wul waaw jël ay defar ay toilettes defar lool mooy jeex na def fay robine jeex na mooy manoo ñëw naan gaa yee eh, bu fi kenn utiliser ndox mi déedéet parce que maay borom doo borom ba nga ko fi defee la nekk waqf jeex na. parce que dafa duggaale ci mu mosquée bi ndax ci mosquée bi la bokk mu ne nag loolu ci lu baax lay doon mais comme que gars yi seen seen seen yéene baaxul waa masjidu diraar jàkka ji jàkkaay discorde gii ñu defoon Medina ala saakinihi afdalu salaatu wasalaam comme que seen yéene baaxuloon loolu moo tax seen waqf bi yàlla nanguwu ko te tamit wérul mu ne wa ala hada ci kaw lool fa yuhdamul masjid looloo tax bu boobaa xam nga waxoon nañ la waqf bu jaaree yoon amoo droit di ko toj lu dul mu nekk day menacer bu dee am mur la wala ab tabax la ab école la wala ab centre buy accueillir ay ay ay ay migrants la wala yu mel noonu wala ay réfugiés wala ñu ñàkk ñi ci dëkk bi wala ay jirim nga xas koo defal ngir yàlla defal ko ñooñu mooy kenn ña koy gérer même boo faatu woon 40 ans kenn amul droit laal ci benn fenêtre lu dul ne fenêtre boobu wala bunt boobu walla mur yooyu day fa nekk danger pour ña fa nekk. bu boobaa lañ koy changer sinon kenn amul droit di ci laal dara wala di ci soppi dara xam nga loolu lañ la waxoon mais léegi lan moo tax kon yonent bi alei satu salaam te mosquée boo xasee defar wax waqfu la jeex na lan moo tax mu boom moske bi tàllu ko parce que wax fu boobu dadul baax wax waqfu ci lu baaxul comme nga seen yéene baaxul woon mooy la ñu defoon nga xam ne loolu waqfu lay doon mooy ku tabax wax waqfu la jeex na moomatoo ko ñoom ñii nag seen bos doxul ndax wérul lool moo tax wala hada ci kaw loolu fa yuhdamul masjidu mu ne ci kaw loolu lañuy toje jàkka ida buniya ala qabrin buñ ko tabaxee ci ab bàmmeel kama comme ni nga dinañ ñëw nag lii laal naan mooy moske bu ki mooy masala mi nga xam ne mooy masala la moo xam ne <laughs> mu bari incompréhension <laughs> da gis eh, ñenn ñi dañ ciy demee bay yéefarloo ay ñoo xam ne de ah naan gaa yi yéefar lañu wala ay jaamukatu xërëm lañu alors que mbir mi eh, war ngaa déglu argument yu noonu waaw ndax xam-xam la boo newee ci eh, xam-xam mooy da ngay nangu ne avis yi différent bari na l'essentiel nag li am mooy waxuñu ay avis pour avis quoi pour kese di joxe avis pour joxe avis kese loolu taxul ñuy wax mooy avis yoo xam ne day tegtal day am tegtal ci alquran day am tegtal ci sunna loolu la ñuy wax ah. mais sinon kenn waxu fi lu wuteeg lii voilà faut pas ngay comprendre lu wuteeg lii ah ay toog rek ñu naan waa ji fii xilaaf pour fii xilaaf kese ah non non kon mu ne moo mooy alal la boo xam daa bari ay ay wute <laughs> te gaa yi gan bi wute la waaw ku nekk nag ku nekk nag say dalil am na ñu ko mën a déggee waaw comme niñ ko yàgg a defee rek bu kenn yaakaar ne xam-xam dañ fee nekk ngir jàppal ñi jël ñii di toj bopp ñu ci des noo ñoom ñépp ay boroom xam-xam lañ waaw maadaama li ñuy wax te ta ku nekk li ngay wax fiireel diine jee tax ngay wax ak tamit bëgg lu tegu ci yoon xam ne lii loo xam ne moom nga gëm te moom ngay jaamoo yàlla te jàpp nga dem lii mooy li gën a dëgër ci masala mi loolu kese la waaw masaa'ilul fiqhiyya yi dafa am masaa'ilul xilaafiyya la masala yoo xam ne mooy baax na day wut moo tax ngir yi bari bu doon loolu ñépp am benn ngir rek mu jeex ban masala lañu fi gis ñépp d'accord ci benn wax foofu fan lañ ko gis loolu amul laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu daal lañ d'accord loolu moom ñépp ci d'accord laa ilaha illa moom manoo dégg ñu naan la loo bëgg-bëgg fii xilaaf foo fii xilaaf amu ci waaw amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi subhaanahu wa moom kese hein amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom kese buur yàlla te yonent bi sallallahu ndawam la loolu amul fii xilaaf sa fii foofu amul wuute ñépp ci d'accord mais boo génnee loolu daanaka wuute yi fu ne waaw ka xat xattaa ñaata julli ñoo nekk farata kese <laughs> julli bi gën a màgg après shahada tay nii li lay dugal après baat yooyu ñu la wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi julli bi ñu tegu daa am wuute waaw nga ñëw mais julli farata yi ñaata lañ ñii la ñii ñii ne la ah non non non yokkal ma ci bii ah même bu dee ne li ñuy wax farata bokkul ak li ñeneen ñi wax farata mais mooy bur wax la ne wuute da ciy am. kon nag bu dee masala yu gën a rëy noonu julli la gaay la la wute yi am <laughs> waaw day am moo tax affaire yi. yow xoolal fu dëgg féete rek waaw li Seydina Ali waxoon daal radiyallahu moo ngay doxe waaw seetal dëgg jël leen seet leen xam leen dëgg ba pare bu ngeen xamee dëgg ba teg ko ah ngeen door a jël nit ñi di jaarale di xool ku dëppook dëgg kook mooy nitu dëgg ku dëppoowul ak dëgg nag ñu xam ne kii nii daal moom baax na waaye tey dajul dëgg mais doo teg samp say nit ba pare ne ñii ñoom de toute façon manuñoo dëgg ci ñoom rek la war a jaar ba pare jël dëgg ne aywa kaay yow ñu xool ndax dëppoo nga ak saa bu dëppoo moom ñu ne la yow yaay dëgg bu dëppoo la moom nga ne ko doo dëgg te moom mooy dëgg déedéet waaw xam leen dëgg ba pare la naa Ali wax radiyallahu anhu bu ngeen xamee dëgg ci ngeen di xamee nit dëgguñu waaw mais pas le contraire loolu kese la kon léegi nañ wax li Imaam Ibnul Qayyim wax lépp mu ne kon. comme wax waqf bi du baax wa ala hada même bu dee jàkk la comme waa masjidu diraar ci kaw loolu fa yuhdamul masjidu dañuy boom dañuy daaneel jàkka ji nga xam ne al jàkka ji ida buniya bu dee dañ koo tabax ala qabrin ci kaw bàmmeel jàkka ju ñu tabax jàkka joo xam ne daa am bàmmeel bu fa ne dañ koy toj waaw kamaa comme ni nga xamante ne yun basu lañuy sullee almayitu néew ba nga xam ne dañ koo suul ida dufina fil masjid mooy bu dee jàkka ji dafay ne am benn néew moo xam sëriñ la walla ku màgg la faatu ñu daal di koy indi denc ko ci biir jàkka ji loolu lay wax ne kamaa comme nga xam ne mooy jàkka joo xam ne dañoo fekk ab néew mooy ndax bi mu njëkk a wax mooy ab néew bu fa ne gaa yi ñëw tabax jàkka ci kawam foofu mu ne boobaa dañuy toj coofu kamaa comme ni nga xam ne yun basul mayitu la ñuy sullee néew bi toxal ko ida du fi na masjidi bu dee dañoo fekk ab jàkka dugal fa ab néew ku faatu ñu dugal ko fa waaw mu ne nassa ala dalika al ahmad wa ghayru mu ne lii nag yaxal na ko al ahmad muy al ahmad ibn hanbal lii eh, imaamu hanbali rahmatullah alayhi ah huwa al imaam Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu ak ñu wutee moom mu ne falaa yajtami'u fi diinil islaam du dajaloo du daje ci diiney lislaam bii masjidun wa qabr jàkka qabru du ñu bokk du ñu du ñu daje mooy du ñu bokk fu ñu ne ci diiney lislaam non loolu amul mooy doo gis fu jàkka ne ab qabru ne wala doo gis fu ab qabru ne ñu ñëw def ab jàkka déedéet mu ne loolu mënuñoo daje bal li am ba des ayyuhuma tara ala al axar mu ne amina mu ne bépp boo xam ne nag moo ñëw après beneen bi boobu dañ koy dañ ko koy tere dañ ko koy xaj wa day nekk al xukmu àtte bi li saabiq ngir la fa jiit waaw mu ne falaw léegi euh, nañu leeral lii ba pare lim ne mu ne ci diiney lislaam jàkka ak xabru duñu daje mooy dañu bokk emplacement mu ne bu benn bi njëkkee bu benn comme li waxoon sànk jàkka bu dee jàkka ji la fi ne jàkka ji moo fi nekk ba pare imaam bi fi ne woon sëriñu dëkk bi walla ci ginoon a ci dëkk bi génn àddina ñu jël benn bërëb ci jàkka ji utal ko fa bàmmeel lool la ne bu boobaa comme que bu boobaa kan mooy taar bi kan moo kan moo kan moo moo moo ñëw moo mujjee ñëw ki mujjee ñëw lañ fay génne lañ fay xaj comme que néew bi lañ fa mujjee dugal moom néew bi kon dañ koy génne dañ koy sulli yóbbu ko feneen toxal ko suuli ko feneen mu ne bu dee ne nag ab ab mooy ab néew lañ fa lañ fa suuloon ah imaamu dëkk bi sëriñu dëkk bi boroom xam-xamu dëkk bi génn àddina ñu ñu utal ko bàmmeel foo xam ne fële après gars dem ba ci kii ne bon gis nañ ne bërëbam boobu daal bu ñu fa defoon jàkka dina baax ñu dem def fa jàkka mu ne bu boobaa lan la ñuy toj jàkka ji la toj ndax lan moom moo mujjee ñëw bàyyi fa néew ba loolu lay wax nii ne ne du dajale du daje ci diiney lislaam jàkka ak xabru bal li am ba des ayyuhuma tara ala al benn bu nekk bu fa ñëw ci beneen bi mooy bu fekk ci beneen bi rek mu ne aminu boobu dañ koy xañ bi mu fa fekk waaw waaw wa kaana al hukmu àtte bi day nekk li saabiq la fa jiit mooy li ñu wax sànq bu dee jàkka jee jiit ñoon di fam néew ak mu néew ba tedd tedd lonoo ko tedd lañ fa indi kooku dañ koy génne ci jàkka ji bu dee nag moom dafa newoon ci xabroom gaa yi ñëw fekk foofu tabax fa ab jàkka jàkka ji dañuy toj voilà mu ne falaw law wudi'a man bu dee nag waaja bañ koy suul foofu mooy dafa génn àddina sëriñ bu mag bi sëriñ bi fi gën a mag ci dëkk bi bi fi ëpp xam-xam bi fi gën a sell mu génn àddina ñu koy suul jour bañ koy suul la gaay ne dañuy tabaxaale jàkk en même temps foofa fañ koy suul mu ne lam yajuz loolu moom daganul loolu daganul kenn di ko def wala yasihu hadha al waqf wala yajuz te jàkka jooju du mel ni yeneen jàkk wax ah, waqf boobu kenn du ko nangu wérul te sax daa daganul nit di ko def te wala tasixu du wér a salaatu fi hadha al masjidi te nag comme ko demee ne noonu mooy julli ci jàkka jooju day xaram dootul wér mooy ku fa julli ku nekk de toute façon moo julli waaw ku fa julli amoo julli yow boo fa julli woon cent mooy yow sa cent ans yépp ma soo julli yow parce que fi ngay jullee jàkka la joo xam ne ab néew lañ fa tabaxaale bañ koy tabax kon nag lañ fa defaale kon yow mu ne wala tasixu salaatu fi hadha masjid julli du dagan du wér ci jàkka jooj lu tax li nahyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik wa min man ittaxada al masjidan aw awqada alayhi siraajan mu ne ndax li tax ma wax lii du lu ma tëb rek wax de man al imaam ibn al qayyim ndax yonent bi alayhi salaatu wa ci boppam moo tere ah moom moo tere lan an daalika moo tere lool moo tere ab néew ñu koy def ci jàkka waaw dañ koo tere mu ne lool la c'est tout yonent ma lay saar moo tere ku suul nit ci jàkka loolu moo ko tere walla ni teg ci rëbbu gim rëbbu li tax ma ne julleem du wér te te daganul kenn du ko def ndax yonent ma ne saa saam rëbb bu mu rëbb man ittaxada al qabra masjidan képp koo xam ne dafa jàppe al qabru qabru masjidan def ko ab ab sujootukaay fa mu xam ne fa la jàppe eh, eh, li nga xam ne mooy jàpp mooy jàkka waaw mu ne aw walla boobu aw qada alayhi siraajan walla mu taal fa lamp waaw ñëw ca xabru ba ko noonu it yonent ma saa saa mooy rëbb na kooku it waaw waaw mu ne lii lépp nag moo tax ma ne lool ku fa julli dagarul nga julli te boo fa julli amoo julli mu ne fa hada diinul islaam lii nag moo wax imaam Ibnul Qayyim te suñu imaam imaam Ahmad rahmatullah alayhi nosa euh, euh, yaxal ko lii de mooy diiney lislaam lii mooy diiney yàlla ji lii mooy diiney lislaam waaw alladi bi nga xam ne ba'atha allahu subhaanahu wa ta'ala bihi rasulahu wa nabiyyu sallallahu lii de mooy diine lislaam ji nga xam ne moom la yàlla yebal diine ji la yebal ndawam bi yonent mi alayhi salaam te mooy ki mu soloo mu ne lii de mooy diine ji wa ghurbatuhu bayna an-nas kama waaye gis nga lii ni mu tumurankee ci nit ñi comme yow mi may liir yow miy gis yër sama téere bi gis nga ni mu tumurankee waaw <laughs> mooy li ma bëgg a wax mooy lii ma wax nii boo xoolee ci ci ci ci ci dëkku jullit yi ni mu tumurankee lii nii ma wax waaw <laughs> mooy euh, am na ñoo xam ne bu ñuy door a dégg sama wax ji man imaam Ibnul Qayyim dañuy choqué wu parce que xurbat yi dafa tumuranke dafa étrange ndax réewu julli ñi contraire presque lu ëpp lu contraire li ma wax moo fu moom nga fay gis mooy lim la bëgg a wax mooy ñaata jàkk nga gis yoo xam ne day am ay xabru ci biir hein hein li raar mooy li ma la wax te même jàkk yi ko amul ñoo ëpp mooy jàkk yi ko amul ñoo ëpp mooy dalaa bëgg a wax ne jàkk boo seetloo fi sëriñ yu mag di nekk wala ay boroom xam-xam yu mag en général ñoom seen bërëb ya ñu seen xabru boo moyul ca jàkk ja la wala jàkk dañu ñëw tabax jàkk ci seen foofa noonu loolu la naan wa xurbatul islaami ah wa xurbatuhu bayna naas ay way lii ma wax lii ma wax te jëlewu ma ko fenn lu dul waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam ay way aka tumuranke bayna naas ci diggante jullit ñi léegi kamaa taraa yow mi yër sama téere bi ni nga ko gise jamonoom la doon wax mais ñu nit kamaa naa naa léegi moom en lan la jublu ci côté bii mooy xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu boobu radiyallahu anha ne ah yonent bi cinq jour avant muy faatu muy génn àddina dafa am benn xew-xew bu ñu ko nettali te ñaari soxnaam ñoo ko nettali ne Éthiopie de Abyssinie muy Ummu Habiba yaay Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan ak Ummu Salama yaay Ummu Salama Hind bint Abi Umayya ah voilà muy yaay Ummu Salama ñoom ñaar ñoo ko ne xam nga ñoom dañoo demoon Éthiopie demoon gàddaay ñoom ñaar ñoo ne yeneen saa salaam fekk mu ngi feebar ci ci euh, mooy ci feebaram bi mu génn àdduna rek ñu ne ko ñun de gis nañu ñuy wax di nettali yeneen saa salaam ne ko dañoo gis Éthiopie Abyssinie ñuy tudd foofu ba tudd ne statue yañ def foofu ca biir kii ca fa ñuy euh, église mooy statue yi ñu def ci seen église yi waaw waaw ñu ne mooy benn église la boo xam ne euh, euh, Maria la tudd église bi moo tudd Maria voilà comme ni ngay gise chrétiens yi waaye église de la Sainte Marie église de la Sainte xawma de Saint Sépulcre mooy loolu ngay dégg comme loolu rek église boo xam ne Maria la tudd ñu ne ko ñun gis nañ fa église boo xam ne ah yonent sallallahu alayhi ñun gis nañ Éthiopie hein église boo xam ne Maria la tudd mais église ba mais ay statues lañ fa def tasaawiir ay statut la fa gaa yi def waaw léegi bi ñu waxee yonent saa salaam ne leen nag inna ulaa'ika idaa kaana fiihimu rajulu saalihu fa maata banaw alaa qabri masjidan wa sawwaru fiihi tilka tilka suwar fa ulaa'ika shiraarul xalqi inda Allahi yawmal qiyaama waaw yonent saa salaam ne ne leen nag inna ulaa'ika gis nga ñoon ngeen di wax mooy chrétiens yi rek. ñoom ida kaana fiihimu rajulu saalih nit ku baax bu newee ci ñoom fa maata mu génn àddina lan lañuy def banaw ala qabri masjidan dañuy tabax ci kaw euh, xabrum dañuy tay dañ koy dañ fay tabax ab jàkka waaw xam nga lii nag bokk na ci <laughs> wuute bi mooy nan lañuy dégg masjid fii bokk na ci wut mais dañuy wax mooy tegtalu imaam Ibn Qayyim lañ ne te waxam bii mooy waxu xanaa bi lay li ëpp ci ñoom lii mooy njiiru xanbali yi mooy këne lii nii mu wax loolu lañ wax ñoom këne dafa xaraam ku tabax ci jàkka ab ab xabru di fa tabax jàkka ak yooyu waaw kon ni mu waxee ne lool nas alay imaam ahmad li ëpp ci xanbali yi lii lañ waxa ah, mooy seen mazhab mooy dañuy wax ñoom ni nga xam ne noonu lañ dégg xadiis bi lool loolu lañu wax voilà léegi après bu ñu ñëwee beneen côté ci bii di ñëw dinañ wax ñoom ñoom fan lañ teg ñoom seeni wax ak lan mooy seeni dalil insha allah léegi mu ne ñoom kon fa maata kon bu fa nit ku baax génnee àddina fa maata naan bana wala xabri masjida dañuy tabax ab jàkk ci kaw waaw wasawaru fii tilka suwar nga après ñu daal di fay def euh, seen image yi ñu fay def waaw te ñoom fii nii suwar sawaru fii tilka suwar xam nga ñeneen ñi dañ koy tekkee ay timsal ay sat yoo xam ne day am jëmm mais xanbali yi lépp ci ñoom dañ ne ñu bari dañ ne déedéet tekkiwul loolu comme li parce que loolu dinañ ci parce que suñu waxtu moo jot mais dinañ ñëw ci al imaam al xaafid ibn rajab al imaam al xaafid ibn wax ci fathul baari xam nga moo njëkk a bind fathul baari paa bu imaam al xaafid ibn ibn lan la wax rajab oui rajab rajab waxuma xajar bi imaam al xaafid ibn xajar imaam al-Hafiz ibn Rajab al moo ko jiitu te moom moo bindoon moo commencé woon doon shara bu mu tuddee Fathul Bari bu Sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhima imaam al-Hafiz ibn Rajab ñëwee moom it dafa bind shara Fathul Bari bu imaam al-Bukhari Sahih imaamul moo tax boobu moo gën a siiw dinañ ñëw ci imaam al-Hafiz Rajab al-Hanbali ni mu tekkee suwar nii waaw de ce mooy bu kenn ne. ah bon gars yi wax lii ñoom dañoo déggul wala ñi koy wax xamuñu déet ñi koy wax ñu xam lañ al imaam al-Hafiz Ibn Rajab te imaam Ibn al-Qayyim mii ñoom yi ñu bari loolu lañ jàpp mbir mi nañ la wax textuellement al imaam al-Hafiz Ibn Rajab wax al-Hanbali yi que ne lay tekki. voilà kon ñoom noonu lañ ko tekkee wa sawwaru fii tilka suwar mooy ñu def fa image yi mooy dessin yi ah moo tax moom dañ mooy dessin yi nekk ci mur yi. comme ni ñuy ni ñu koy gisee ci église chrétien bu ñu demee seen fresque yi ñuy def ñoom noonu la koo tekkee noonu lañ ko jàppee mais tekkiwuñ ne ñoom affaire yi ay statue rek la am jëm ñoom tekkiwuñ ko noonu kon ñoo ñu ne wasawaru fii tilka suwar mu ne fa ulaayika yonent saa salaam ne ñoom noonu non seulement dañu fay tabax ab jàkka ci xabroom waaye def fa ay dessins yu bari comme yi ngeen gis yéen fa ulaayika mu ne ñooñu. shiraarul xalq indallah yawmal qiyaama ñoo ñu yées ci nit ñi ah yawmal qiyaam bésu pénc ba waaw akbar ah lii mooy kii bi ah lii nii mooy tegtalu imaam al ibn al qayyim lii mu wax ne parce que yonent bi alei sat selaam moo ko tere waaw moom boobu la ko am na yeneen dane laanatullahi ala al yahudi rëbbum yàlla yoneen saa salaam mu ne rëbbum yàlla yàlla na nekk te nekk na ba pare ci yahuud yi waaw ndax après mu wax ñoom lu ñu doon def ci tabax yi ñuy tabax euh, euh, ci seen xabru boroom xam-xam yi ñu ciy tabax wala seen ñu baax yi seen fóore yi seen yonent yeeg yooyu ñu jàpp ko euh, jullikaay def ko jàkka waaw loolu ci gàttal loolu lañ taloo léegi kon dañuy yem nii insha allah bii di ñëw ñu daal di gis li al imaam al xaafis ibn rajab ak ñi nga xamante ne hanbali yi seen dalil ndax parewuñu ah en tout cas nañ la yi gën a mooy jii nii te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiixay ni ñoom ci lañ teg taloo ko ne kon ah bépp xabru boo xam ne dafa nekk ci jàkk dañ ko war a dindi bu dee moo fa jiitu dañ koy dindi dañuy toj jàkk ji bu dee moom daa ñëw après léegi moom dañ koy julli génn ko dugal ko feneen sinon ku ku fekk loolu ba koy julli te xam loolu moo yow sa julli du baax voilà ndax nee nañ fii tere yonent bi saa lii nii dafa wax laama dafa dafa rëbb ñi ko def kon ba pare tere ba pare am na xadiis yoo xam ne dafa dafa dafa wax laa tattaxidu yéen jullit ñi bu leen jàppe sama bàmmeel bi bu leen ko jàppee comme ni ko juif et chrétiens yi jàppe seen xabru yonent yi alayhi salaam ak nit ñu baax ñi ñu ne kon loolu yonent salaam li tax kon daf ñu ko tere te an nahyu yaqtadi fasaadal yaan waaw yaqtadi tahrim day wane ne dafa xaram te tamit mooy dañuy tere ku fa kon nag comme que loolu la bés boo fa dañ laa tere nga nga julli fa mooy nga def loolu boobu bés boo ko fa defee nga dem julli fa mu ngi mel ni mosoo julli mooy comme waa ji sàcc benn kër ndax dañoo sàcc dañoo tere sàcc suuf nga sàcc suufu jàmbur di fa julli ñoom mosoo julli pour ñoom waaw moom lañ gisoon rek keroog ndox mi nga xam ne da koo sàcc di ko jàppe de toute façon mosoo jàpp sa jàpp du baax moom lañ gisoon. am na masala muñ doon gis halin nahu yaqtadi fasaad mooy keroog walla ci ndox mi keroog diyaaru samut waa ju fa jullee xam nga ñoom xanbali yi ku jullee foofu amul julli parce que yonent saa salaam nee na bu fi kenn jullee alors que ñeneen ñi dañ ne bon loolu mooy bien sûr bu fa jullee mais ku fa jullee manuñ ne yow sa julli baaxul te ndox yooyu tamit ku fa jàppee manuñ ne yow jàppoo mais nag dañ koy tere ñoom nag dañ ne comme que dañ koo tere ku fa jàpp amoo jàpp léegi loolu nag gis nga seen règle boobu masala usuliyya boobu moo tax mu am solo moo leen moom lañ doxal ba fii que ku julli ci jàkka joo xam ne dafa am xabru dafa am kuñ fa suul mooy yow sa julli baaxul voilà yow moom moom de façon bu dee foofu nga ma sa jullee mooy yow mosoo julli yow te jàkka joo dañ koo war a toj wala bu dee ne jàkka ji xabru bi moo ñëw après kenn du toj jàkka ji dañuy génn néew bi foofu yóbbu ko feneen kon loolu insha allah loolu la imaam Ibnul Qayyim wax léegi kon des na ñoom ci seeni dalil bon